ci biir dogit bii day wax ci di xalaat ci yi nga xam ne mooy borom bi tabaaraka wa ay mbindam waaw ak yi nga xam ne moom la fi def di xalaat ci sa wàllu boroom lu lay jegeleel sa boroom waaw ndax bokk na comme niñ la ko waxoon ci bee weesu li nga xam ne sëriñ bi waxoon na ah radiyallahu dee ci dimbale dee ci dundale sa waxtu yi <coughs> waaw wa hakada bi sawmi wal awraadi wal dhikri wal fikrati fi tamaadi waaw kon nag mu ne amma tafakkuru fa aydan qad ata min anfasil ashiya'i haythu uthbita mu ne amma tafakkuru ndaal li nga xamante ne mooy ak xalaat waaw di xalaat muy at tafakkuru mooy al fikratu di xalaat ci sa wàllu boroom sa mbiru boroom ay li mu fi def ak loo xam ne moo lay jëme ci sa boroom loolu defa aydan ba léegi ba léegi moom xat ataa dikk na ne te bokk min anfasil ashiyaay ci gën a gànjaru gën a bari njariñ ci mbir yi nga xam ne moom nga mën a nit ki taalibe bi ki nango nam ma dem ci boroomam moom lay dundale ay waxtoom haythu usbita fa nga xam ne fa lañ ko saxale saa ko saxalee rek mooy bokku na nit ki nekk ci loo xam ne di xalaat boroomam bokk na ci gën a jariñu waaw mu ne wa qaala fi lixyaai xud tabyini inna nihayata thimari diini fi hadihi dunya xusulu lmaarifa wal unsu bil ilahi dikran farifa mu ne wa qaala nee na kan moo wax <coughs> toxoon na bu ma nee ah qaala bi damir fa raji'un ila ghazali shahir waaw nee na bu ma nee qaala ci damir mooy loo xam ne utaluma ko sujet dama ne nee na te waxuma ki ne ki wax kan la waaye fii bu ma ko waxee rek xamal ne loolu ci téere bii di masaalikul jinaan man Bamba radiyallahu anhu day dellu ci al-Ghazali shahir di al imam al-Ghazali bu siiw bi radiyallahu waaye fii ginnaaw bi mu nee wa qaala bim lim ci teg ci ngay xam ne sax même bu doon yow loolu xamoo woon ne sëriñ bi waxoon na loolu boo gisee mu ne wa nee na fil Ihyaa ci téere bañ naan Ihyaa ulumuddin te tuddoon nañ ko fa ah. mooy kon al imaamul Ghazali rahmatullahi alayhi nee na fil Ihyaa ci téereem boobu di Ihyaa ulumuddin sëriñ bi ne xut jëlal tab yii nii sama leeral gi nga xam ne al imaam al Ghazali radiyallahu moo ko wax lan la wax mu ne inna nihaayata simaari diini mu ne daytal jeexitalu meññeefu diine jii l'islam boo ci newee daa am fruit yu tax ay meññeef mu ne fa ba ba ca gën a kawe nekk ca njombox tal ga ca jeexital ba fii haadihi dunya ci àddina gu jege kii te doye dina gaaw a jeex mooy xusulul maarifa mooy jote li nga xam ne mooy ak nand ca yàlla waaw di xàmmee sa boroom ci biir ci biti ci lépp waaw kooku xadratallah du fa jóge waaw parce que day xam ne lépp day teewlu boroomam ci lépp te lépp lu mu gis waxuma la lépp lu mu gis bala mu koo gis ba nekkul ne bu lu mu gis rek après loolu da koy tegtal yàlla de dépassé na foofu nekkul ne tamit lu muy gis ba koy gis lay gisaale borom bi ay fee ay turam ak meloom à travers loolu le ron mooy laata loolu kese bi ñëw moom day gis borom bi tabaaraka wa taala ay turam ak meloom ci fépp ni nga xam ne noonu lay jàllar be ko noonu lay noonu lay tasriife waaw moom borom bi tabaaraka wa taala ni muy soppande ko ci àddina bi ak mbindeefam yi moo xam ay nit wala ay garab ay ay rab wala li nga xamante ne euh, euh, euh, ga xeer yeeg asamaan yeeg yépp loolu lépp da ciy gis kattanu borom bi tabaaraka wa taala ak turam yeeg meloom yi ni nga xam ne noonu lay jàllar noonu la ko borom bi di di di di di jàll di di mbir yi voilà kon mu ne. li nga xam ne mooy njomboxtalu jeexitalu meññeefu diine jii mooy fii hadihi dunya ci àddina lii mooy xusulul maarifa mooy jamsi ki nam dem ci borom boroomam man a xàmmee boroomam ci lépp loolu mooy maarifa yow bu leen lépp lu ñëw bu naqaree nga ah boroom bi tabaaraka wa moom mi nga xam ne ala kulli shay'in qadir lu ko soob képp lépp la kàttantalu ko soob lay def moo ma feeñoo ci côté bii tey samay mbir doxul comme ni ma ko bëggee ngir mu wan ma ne bu naroon a dem ba parce que samay mbir day dox saa su ne tem bakkan ne la sawaay doo moroomu gaay ah. suñu moroom teg la yoo xam ne day ko bëggee ngir mu feeñ mel ni danaan la sama jàmm maa ngi man maa fi ne waaw nga xàmmee sa boroom ràññee sa boroom ci mbir yooyu ne boroom bay def waaw nag du moom ngay xool waaye da ngay gis kay def à travers moom ndax Seydina Ibrahim alayhi salaatu wasalaam comme ni mu nee ci alquran nee na wallahu xalaqakum wa ma ta'malun wallahu te borom bi xalaqakum moo leen bind wa ma ta'malun ak li ngeen di jëf ngay ràññee sa borom ci lépp lu xew lépp lu ne tekk lépp lu yëngu lépp waaw loolu moom boo ko amee mooy agsi nga ndax borom bi loolu daa bëgg jaam bi foofu fa ngay nekk dëgg dëgg abd jaam te moo lay may nga gin koo sopp gin a xam ne yow doo dara yaa tuuti yaa sew yaa tuuti yaa sew sa boroom nag mooy ki nga xam ne moom mooy ki woomal te moom la ñépp aajowoo moo tax yaa ayyuhan nas antumul fuqaraa'u ila allah suñu boroom ne yéen nit ñi seen boroom te boroom seen boroom nag allah mooy ki doyloo mooy ki sant boppam amaa dara kon mu ne kon simaaru diini kon meññeefu diine ji ñu nekk hein mooy nga jote li nga xam ne mooy xusulul maarifa waaw di ràññee sa boroom ci lépp war unsu ak di wéttali billaahi ci bil ilaahi di wéttali boroom bi tabaaraka wa waaw waaw di wéttali sa boroom waaw te loolu waxoon na ci lu bari ci buntu pàcc bi biñ génn di ko tudd ak sa làmmiñ di ko tudd ak sa xol sa yaram bi yépp di vibrer ci tudd borom bi tabaaraka wa di mooy sa mooy nekk yow sa wéttal moo tax nit ñi dañ gis nga wét ñu naan cëy sa waay xam naa nag war naa déprimer wu <laughs> la ilaha illallah xamuñ ne xamuñ li ngay dund moo tax la boroom xam-xam ba waxoon moo am rahimahullah gis nga buur yii nii buur yi àddina yii nga xam ne wala sax même mu dee julli la waaye ñu fi àddina kesee ko ñoom wallaahi bu ñu xamoon li ñuy dund ci suñu xol yi dañuy teg seen nguur yi fële ñëw di xëccoog looloo ñun ndax dalu xel gi ne am kóolute gi ñu am ci kóolute ci suñu borom wallaahi bu ñu xamoon loolu dund gi ni ngay ni ngay féexe dañuy bàyyi seen nguur yi nga xam ne ñu ngi ragal tout le temps ñu coup d'état bala ñoo lekk dara sax ku nekk koy ñam ngir ñëw wóolu ne defuñ ci poson surtout bu dee ne temps yooyu gars daa bari ennemi waaw daanaka fu mu dem sol ay yére yu bari ay bu dee tay ay gilet ay par balle militaires yi dar ko fu nekk waaw ne gars yi xool leen seen gannaaw bu kenn xool côté bi muy jaar convoi am parce que dañuy bañ ñu assassiner ko ñu tiire ci kawam. mu ne gis nga gaa yooyu ba pare ñu jàpp ne ñoom ñu ngi ci sa ñu ngi ci sécurité xam nga loolu semblant de sécurité la kanta waa ji nga xam ne boroomam rek la gëm moom la ràññee ci mbir yépp sor benn bologam boo xam ne jàpp ngeen ne du tus bu diis gann dugg ci marché bi di dox sol ay cara xam nekk koo xam ne kenn ginu koo féex di jaamu boroomam zikar di tudd boroomam fil ghuduwi en asal kooku xam nga ne lim nekk gën a neex waa ji nga xam ne ci pale yi la yeewoo ba pare di dundee nañ la wax léegi waaw bal bu ne rës ci côté palais bu mu tiit jàpp ne militaires yee def mutinerie rawatina bu dee pays africain la champion de coup d'état Afrique de l'Ouest <laughs> voilà waaye <laughs> kon xam nga ne <laughs> mu ne kon lool la wal unsu mu ne kon wal unsu bil ilaahi di wéttale sa borom bi eh? borom bi nga xam ne moom dong lañ war a jaamu zikran ci tudd goo koy tudd ndax borom bi nee na ci xadiisul qudsi ku ma tudd ci benn mbo ci mbooloo ko tudd ci mbooloo mu gën mbooloo mi ma tudd waaw man zakarani fii mala'in zakartuhu fii mala'in ku ma tudd ci benn mbooloo dinaa ko tudd ci mbooloo moo xam ne moo gën ma ma tudde waaw ta waxoon na malaaka yi borom bi gisoon nañ ko daa ay malaaka yoo xam da leen a wasaare ci kaw suuf li ñuy seet mooy ahlu zikr ñuy tudd borom bi buñ gisantee ne gaaw leen ñuy sikkar ñu ñëw muur leen ak seen laaf yi teg leen ñu nekk ci sécurité ak dal ah yërmande yàlla ne la kooku wéet naam wéetul xam nga ne kooku wéetul kon kooku mu ngi nekk koo xam ne day wéttale koo boromam wal unsu bi zikri wal unsu bil ilaahi